Euh, kon ci jotaay bii weesu gisoon nañu li aju ci wàllu euh, nit ki boole maanaam lim gi nga xam ne moom la war a lim boppam ci way génn àdduna yi maam ñi nga xam ne dañoo faatu euh, te yent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala ak sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu te loolu yëpp day dëggal wax jeneen ji nga xamante ne gisoon nañ ko ci xadis bu nekk Sahih imam Muslim bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne wa'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu na ngeen xam ne doo leen gis seen borom mbete ngeen faatu mbete ngeen dee maanaam ku deewul rek du gis yàlla voilà maanaam euh, bunt boobu mooy buntuk euh, maanaam maanaa bi dafa am maanaa d'abord que ni àdduna bii kenn du fi gis yàlla yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moom moo am privilège gis yàlla ak ay bëtam gis yàlla te fekk mu ngi bokk ci àdduna bi keneen ku dul moom du gis yàlla euh, beneen gis yàlla nag bi nga xamante ne moom mooy xam yàlla boobu moom am na moom boobu moom euh, képp ku xam tuuti Euh, sóobu dina xam ne loolu mën naa ne te am na te it alquran ak xadiis yi ak euh, ak euh, waxu boroom xam-xam yi waxu nitu yàlla sell yi radiyallahu anhum ñoom ñépp dañuy jéng bi jëmale ci ne loola am na te maanaam te tekkiwut maanaam ni lu ñu gis ku ñu gis ku taxaw toog di kii ñu ñu ñu di ko xool naan walla naan mi ngi nii di mën koo joxoñ wala yu mel noonu boobu xeetu gis moom képp bu askane la yàlla maanaam ne dafa am direction bu mu nekk mu ngi nii fii la ne ñu ngi nii jàpp naa ko et cetera wala boog téye naa ko kooku waxul dëgg képp ku ko askane la yàlla kooku ab dajjal la d'ailleurs yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xadiisu dajjal la waxewoon wax jooju ne xam leen ni seen boroom subhaanahu wa ta'ala doo leen ko gis mbete ngeen dee képp ku ñëw ne leen man maa yàlla waxul dëgg man maa yàlla képp ku ko wax du waxul dëgg waaw sàmba yàlla la itam ku ko wax du dëgg bon loolu moom eh, dafa bokk sax ci évidence yi en xanaa kay daf fekk ne léeg-léeg euh, seytaane dana man nit benn xeetu ko maneen goo xamante ne dana ko wax loo yoo xam ne moom ci jëmmi boppam xam na ni loolu moom yanuwut sax maanaaw bay nekk dëgg maanaam sax dafa sax yanuwut maanaaw xam nga ci ki kiy wax ak ki nga xamante ne moom mooy dégg le minimum mooy ne muy xool yanu maanaa ak lu yanuwut maanaa ci buy wax wala muy dégg waaye sàmba mooy yàlla wala mu moo moodu yàlla la kooku ku ku ku muus tuuti du ko dana xam ne mënta ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ñu xam leen parce que moodu dañ koy gis sàmba dañ koy gis loolu benn xeet la buy firndeel ni képp koo xamante ne dafay wax ne voilà képp koo xam ne dafay wax ne diw yàlla la wala boog gis na yàlla da nga bëgg a dem jaaram ne képp koo xamante ne dafay wax ne Moodu yàlla la wala gis na yàlla ah euh, dëgg waaye comme ni nga xamante ne noonu lañ ko doon waxe mooy ne képp ku ne maanaam lii lii wuute léeg-léeg bii bii am ñu naan ñi naan ah gis yàlla am na ki ci des ne ko non non gis yàlla moom képp ko waxul dëgg ndekete ñoom li ñuy wax ci gis yàlla li muy tekki mooy xam yàlla loolu euh, loolu loolu mbir la moo xamante ne euh, ñépp d'accord nañ ci maanaam xam yàlla moom dafa am maanaam li ñu tuddee almaarifatu billah loolu ñëpp xam nañ ne am na. doo dem ci benn boroom xam-xam maanaam d'ailleurs même ñi dul suufi même ñi dul suufi xam nañ ne maarifa existe na te dañ koy wax même ñi dul suufi même salafiste yi boo demee dañ lay wax affaire maarifa ne am na loolu maanaam par contre su fekkente ne danga nekk ci sa benn bulle bu sew bu tuuti. maanaam foo xam ne yéen ñett rek ngeen wala ñeent ngeen jàpp ne loolu yéen c'est seen spécificité la loolu problème bi foofu lay jógee léeg-léeg wala léeg-léeg itam ki nga xamante ne bu a xuus ci mbir mi jàpp ne maanaam lu keneen wax mu weddi ko loolu day indi problème voilà maanaam lu keneen wax ci wàllu xam affaire maarifa ak domaine xam-xam parce que xam-xam yu bari la te dañoo xóot te dañoo wute bu dee lu waay wax nga weddi ko itam loolu tamit léeg-léeg mooy nekk problème waaye gis googu ñuy wax moom li muy tekki rek mooy gis tur yàlla yi ak ay meloom ci lu ne maanaam gis ni yàlla di defee ay tajal yi ay feeñuwaay ci mbir mu ne loolu lañuy wax mu ne waati xaaduka sa pas-pas nag bi nga am fii rabbika ci sa borom di bi nga xam ne mitta génn nga àdduna dee nga alayhi ci moom ci kaw loolu walladi ak bi nga xam ne intaqalta moom nga toxoo alayhi ci kawam li daari jëm ci kër al di bu mujj ba huwa mooy alladi bi nga xamante ne mooy pas-pas bi nga xam ne tox charo def na la pang alayhi ci ci loola maanaam loolu mooy lan mooy yow ni nga jàppee yàlla ak ni nga xamee yàlla selon ni nga xamee yàlla tey parce que en fait fii ak alaxira li leen wutalee lii la mooy wala bokk na ci li leen wutal mooy àdduna euh, jëmm yi ak sens yi nga xamante ne ñoom ñooy yu zahiri yu biti yi ñoom ñoo ëpp doole maanaam ñoom ñoo primé alors que bu dee àllaaxira baatin yi maanaam ci biir loolu moom moo ëpp doole moo primé loolu moom mooy tax nit ki di am benn ruux am ay jëmm yu bari yu nekk fu ne alors que fii ci àdduna comme que nit ki benn jëmm la mën a amee maanaam à moins que mu nekk kuy soppeeku maanaam kuy kuy mën di sopp soppandiku lu bari te loolu benn catégorie bu ndaw la ci wàllu yi à part mu bokk foofu sinon leneen ñeneen ñi ci des ñépp lool du leen du leen dal ñeneen ñi ci des ñépp benn jëmm lañ am te jëmm jooju noonu duy multiplier wu. du dupliqué wu donc ce qui veut dire que ni bu ñuy bu ñuy euh, euh, euh, seen seen seen seen seen seen jëmm yi ñoom ñoo contrôler seen doxalin ni ñuy doxee alors bu dee àllaaxira la seen ruux yi ñoo contrôler mbir mi ni ñuy ni muy doxee donc selon déjà ni nga xamante ne noonu nga xamee woon yàlla ci kaw suuf bu boobaa noonu ngi gisee yàlla sa pas-pas bi nga am ci yàlla loolu moom moo tax looy gën di xam yàlla di gën di xam turam yi di gën di xam meloom yi di gën di avancer di gën di dugg ci géej ji turu yàlla yi ak melo yi di gën di euh, euh, xam xaqaay yi nga xamante ne moom la làmboo mooy réalité yi nga xam ne moom la làmboo euh, tajalliyaat ilaahiyya yi maanaam borom subhaanahu wa ta'aala di feeñee ci lu ne fu ne maanaam ngay ngay gën di gis loolu loolu nga koy gën di ràññee looy gën di avancer ci loolu xam bi ngay xam yàlla di gën a sew. xam gi ngay xam yàlla di gën a sew di gën a euh, leer di gën a affiné wu xam nga tey bu ma nee la bon comme ni ñu koy waxtaanee léeg-léeg fu ñu tudd yent bi sallallahu alayhi wasallam même ku ko musul gis ah bu ñu tudd yent bi sallallahu alayhi wasallam di tudd ci moom yu bare bare bare bare à travers maam nga jàng ci moom mille deux mille trois mille quatre mille cinq mille hadith xam gi nga koy xam day gën a affiné wu voilà nga jàng siiraam et cetera da ngay dem ba nga xamante ne fu ñu ko tuddee rek am na jëmm juy taxaw ak ay ay ay melo yu baree baree bari yu dajaloo ci moom yoo xamante ne danga koy mën a xam borom bi subhaanahu tamit looy gën di loo koy gën di xam loo koy gën di jege noonu lay demee maanaam da dangay da gën di sa sa sa xam gi ngay xam ci moom day gën a affiné wu donte borom subhaanahu wa fi mu wuuteeg leneen lu dul moom mooy moom boo ko xamee da ngay xam ne amul fisik amul corps fisik dafa am lu ñu tuddee azat mooy nekk-nekk azatul aliya boo xamante ne loolu moom amul rapport amul amul amul dara en amul tur amul melo amul amul dara lu lu lu ci nekk loo xamante ne moom mystère la mais bu total boo xamante ne lépp lu ñuy wax ci wàllu xam yàlla loolu da àll ya boobu ajuwu ci waaye li nga xamante ne moom la aju moom mooy al asma wa sifaat turam yi ak meloom yi voilà looy gën di xam yàlla nag looy gën di avancer nag sa xam loolu xam gi ngay xam domaine yooyu yëpp di gën a affiné di gën a leer di gën a di gën a di gën a di gën a euh, ngay gën a am ay précision voilà muy gën a préciser wu. Euh, loolu moom moo tax après bi ngay génn àdduna nag ni ngay xamee yàlla yow pas-pas boobu ngay am ci yàlla ni muy affiné woo ni muy gën a leere ci yow. noonu nga koy gisee bu àllaaxira jotee maanaam bu yowmal xiyaamee ci loolu lañ lay pange maanaam ci ngay dekkee loolu moom moo tax ñépp tolloowuñu ni ñuy gisee yàlla àllaaxira xam nga borom subhaanahu wa ta'aala daf bi mu ne laa yudrikuhul absaar wa huwa yudrikul absaar wa huwa latiful xabiir moom bët yi duñu ko daj bët yi duñu ko daj parce que idrak mooy non dañ koy daj am accès ci moom mais aussi mën ko cerner peeg ko ci wàll gu ne loolu nag bët yi mënuñu ko ci yàlla wow moom yàlla nag yudriku moom mooy daj di peeg al absaara bët yi maanaam ak borom bët yi wow te moom yàlla al latifu mooy ki nga xamante ne moo ci eh, xam lépp xam-xam gu sew alxabiiru mooy ki dañ kumpa maanaam mooy moom dafa xam lépp xam-xam bu wér wér dañ ko mbu mooy xam mbir mi ci dëgg dëgg na mu nekke léegi mu teg ci ne hada basairu linnaas fa man absara fa li nafsihi wa man amiya fa alayha borom subhaanahu wa ta'ala teg ci ne par contre ay gis-gis xol ñu ngi fi mooy alquran bi ak sunna yent bi sallallahu à travers njàngale moomu maanaam ci mboolem martaba yi ci nekk mooy martaba zahiri baatin baatinul baatin xadd euh, bi matlaa bi et cetera ci à travers yooyu ci ngay amee gis-gisu xol sa gis-gisu xol di affiné mu ne maanaam kon borom subhaanahu wa ta'ala dàq na gis-gisu bët gi mais gis-gisu xol gi moom saxal na moo tax mu ne hada basairu linnas mu tekki na man faman absara képp ku gis fali si boppam la ko defal kon looy gën di sóobu ci yoonu yàlla di gën di xam yàlla di gën di gis borom bi subhaanahu di gën di jokk ci moom di gën di yegg ci moom subhaanahu wa taala te yegg gi amul limite ah, parce que wa anna ila rabbikal muntaha ndax jëm ci sa borom subhaanahu amul fu mu yem da dem rek ci jëm ci borom foofu la daytal ga kon looy gën di dem looy gën di dem euh, kon sa gis-gisu xol yooyu di gën di ubbeeku borom subhaanahu wa ta'aala haaza basaa'iru linnaas gis-gisu xol yaa ngi nii bari nañ ñeel nit fa man absara ku gis maanaam koo xam ne gis-gisu xol googu jëfandikoo na ko ba mu ngi gis fali nafsihi ngir boppam la waaye wa man amiya képp koo xam ne dangaa silmaxa maanaam mooy sa gis-gisu xol yaa ko tëjal sa bopp fa alayha day nekk rek waral bakkanam moom moo ko maanaam contre moom lay nekk ba tey kon yoon waa ngi nii sóobu sóobu waay yi tam mi ngi nii ku bëgg nga sóobu bu ko defee ngay gën a xam sa borom subhaanahu wa bu ko defee nga koy gis àdduna balaa àllaaxira mais gis googu ñu wax gis-gisu lan la bu xol la waxul gis-gisu bët parce que gis-gisu bët boobu moom d'ailleurs ñi ko laajoon borom bi lan lim ci teg mooy fa axadahumu saa'iqa xaatu wa moo leen dal ñu dee ñu alku ñu alku parce que ñoom dañ ne woon arina allaha jahra ñu yàlla ñu gis ko jahra tan maanaam ak suñu bët yii ñu gis ko nii voilà gaa yent yàlla Muusaa yi alayhi salaam voilà moo tax beneen borom subhaanahu wa bi muy wax yonent bi di ko dëfal daf ni ko ñoom lu ñu la weddi weddi ak lu ñu mën jëf doxale ak yow mu ne faqad sa'alu Muusaa akbara min zaalika mos laajoon nañ yonent yàlla Muusaa sam lu gën a garaaw lii yëpp fa qaalu arina allaha jahra dañ ñu woon yàlla wan dañ ñu woon yow yàlla Muusaa sam wan ñu yàlla jahratan ñu gis ko xam ngeen ni kon loolu bu doon ne ah léegi imagineel aji fittirlu ji ñeme taxaw ne moom gis na yàlla jahratan après am na ki nga xam ne daanaka moo dàq explique ci suñu jamono parce que am na benn kii bu ma gis ñu teg expliquer bi tamit beneen ci d'ailleurs ci laa ko xame beneen théâtre kat boo xam ne ko mën a expliquer la moom Pantin la tuddoo yaakaar naa wala genre tur bu mel noonu ah. Patin voilà ñu teg concours maa ngi gis gars yi di commenter suuf naan kooku bi euh, match bi corsé na mais. <laughs> <laughs> expliquer kat bi moom am na légère avance quoi <laughs> mu ne moom gis na yàlla moom ak yent bi sallallahu alayhi wasallam ci jàll la ba pare ne ci benn kaas la ko gis mu gisee yàlla ndeysaan modestie bi mu àndal ak humilité bi moo ma njëkk a nga loolu foo yàlla la am na ñeneen ñuy caaxaan tamit di wax daanaka euh, gis naa yàlla euh, ba jàpp naa ci sikkim bi sikkim bu weex bi te loolu maanaam de manière générale maanaam même nit koo respecte rek tey ku amoon waxuma la baayam waaye frère bu mu respecté wala rek ku mu respecté rek du ñëw di jàpp sikkim bi noonu di ko xëcc hmm? et cetera am na caaxaankat yu bare bari yoo xam te ne seen uh, wax maanaam yu bare bari yooyu nag il faut ñuy wax ne lii du dëgg parce que suñ dul wax ne nangam du dëgg amul day indi ay problèmes yoo xamante ne ñooy gën maanaam au fur et à mesure année yi seen seen seen bi yow dafa mel ne yow lañ soxla dafay indi ay problèmes yoo xamante ne. Euh, duñ ko du neex a maîtriser loolu moom moo tax foog mbir yi tamit ñuy wax ne parce que al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar dafa bokk ci diine digle lu baax tere lu bon di dénoncer mbir yi nga xamante ne ñoo jar a dénoncer loolu dafa bokk ci diine voilà euh, kon gis gi ñuy gis maanaam gis gi nga xamante ne moom la ñuy wax kon ba tey mooy gis xol bi moo tax borom subhaanahu wa ta'aala melale ko ak silmaxa ki nga xam ne gisut yàlla du gis yàlla kooku dafa silmaxa waaw kooku moom dafa silmaxa dégg léegi kon bu yomal xiyaamee ki nga xamante ne yow maanaam ni nga affiné sa gis-gisu xol ba dajeeg borom subhaanahu wa maanaam ba nga xamante ne dem nga ba mel nii ba yegg nga fii sa gis-gisu xol yegg na. fii maanaam yaa ngi xam yàlla xam gu wér xam gu affiné wu gis-gis boobu loolu moom mooy euh, loolu moom mooy nit ki yegg na ci yàlla waaye lu muy gën di am gis-gis yàlla gis-gisam di gën a leer gis-gisam di gën a affiné wu gis-gisam di gën a wér bu yowmal xiyaamee bu yowmal xiyaamee bi nga xamante ne foofu biir yi ñoom ñooy ëpp doole biti yi boobaa dañ naan gis na yàlla maanaam ce qui veut dire que ni bu ñu naan yowmal xiyaama nit ñi dañuy gis yàlla ak àllaaxira àjjana nit ñi dañuy gis yàlla ce qui veut dire que ni gis-gis gi ñu ko gis ci xol la. ce qui veut dire que nañ ko xamee woon ci seen xol moo tax ñu koy gis ce qui veut dire que ni bu boobaa danañ ko gis sans mu am euh, sans mu am lieu circonstance de lieu. wala circonstance de temps wala circonstance de manière voilà comme tey rek ñun ñii ni ñu xamee yàlla xam nga ñu ñëpp képp kenn ci ñun alhamdulilah xam nañ ne yàlla am na te am na yu ñu xam ci yàlla ni ki ni ki ne mën na lu ne ni ki ne xam na lu ne ni ki ne mooy dogal lu ne ni ki ne moom lañ war a jaamu ak et cetera maanaam yu gën a ndaw ndaw maanaam yi nga xam ne yu basique yooyu ñun ñëpp ko xam dafa yaatu yërmande yàlla dafa baax ah, yàlla daa bari yàlla dafa bari sutura yooyu yëpp xam nañ ko yàlla mooy kiy melal mbindeef yi mooy kiy melal mbir yi mooy ki bind jëm mooy ki bind mbindeef yi mooy ki nga xamante ne moo fent asamaan ak suuf ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne dana tax ñu xam ne ah yàlla kat am na te euh, xam nañ ci moom ay caractéristiques ay ay ay ay attributs maanaam ay melo yooyu le minimum boobu nga xamante ne xam nañ ko ci yàlla loolu day waral ci ñun ba bu ñuy wax mbiru yàlla maanaam euh, kenn ku ci nekk tey xam na yàlla mais ni ñu ko xamee ñun ni xam nañ ko sans mu am lieu bu mu ne sans mu am jëmm physique sans mu am circonstance de manière bu àllaaxira itam noonu rek lañ koy gisee sans mu am physique sans mu am circonstance de manière sans mu am circonstance de lieu waaye nag pas-pas bi ñu am ci moom bu àllaaxira noonu lañ koy gisee mooy te képp kenn ci ñun pas-pas bi nga am ci yàlla wu bokkut ak bu sa moroom am lu tax. parce que suñu xam bi ñu xam yàlla dafa wuute suñu xam yàlla ni mu wuutewee loolu moo indi gis gi ñuy gis yàlla àllaaxira di wuute ak nangu gi ñu koy nangul di wuute eh. Eh. kii hmm. kaay ba mu ne faqat dëgg-dëgg sax wér na an rasulillahi tukkee ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee naan yawmal qiyaamati di nettali di wax mbir yawmal qiyaamati mu ne fa ya'tihim dana leen dikkee allahu bur yàlla fii ghayri suurati ci lu bokkuteg meloo allati bi nga xam ne ya'rifuuna moom lañ ko xamee. fa yaquluuna ñu ne fa yaqulu mu ne ana man rabbukum maa seen borom. wa yaquluuna ñu ne ko na'udhu billahi ñu ngi sàkkoo muslu ci yàlla mi ngi ko ci yow billahi ñu ngi sàkkoo muslu sukkandikoo ci yàlla di muslu mi ngi ko ci yow hada lii fii ñu ne makaanu naa mooy suñu bërëb xataa mbéte yaati naa mu dikkee ñu rabbu naa suñu borom fa saa yoo xamante na ataana dikk nañu nag rabbu naa suñu borom araf naahu daañ ko xam ñun maanaam gars yi buñ nekkee euh, ci mawqif bi maanaam taxaw yomal xiyaame li ko comme ne xadis bi wax maanaam dafay wax ku ku voilà ku ko doon jaamu xërëm yi na dem ko defee ñu topp jaamu xërëm ñu dugg sawara ñu daan maanaam kenn ku ci nekk la nga daan jaamu nga dem toppi loola waaw ba mu des nag ñi nga xamante ne ñoom woy gëm kese lañ ñi gëm yàlla rek des ñu ne leen nag yàlla nag daal di ñëw nag feeñu leen nag maanaam yàlla feeñu leen kon mooy tajalli boobu da di feeñoo ci jëmm joo xamante ne ñoom xamoon xamuñu ko maanaam daf leen di feeñoo ci melo plutôt boo xam ne ñoom xamuñu ko image quoi image boo xam ne xamee wuñ ko woon noonu parce que xam nga képp kenn ci ñun am na buñ ne yàlla rek xelam am na ci lu muy dem donte du doon physique bu leer mais am na loolu la ñu tuddee ilaahul mu'taqadat maanaam mooy yàlla bi ñuy jaamu bi nga xam ne mooy mooy kii pas-pas yi di jaamu walla mooy kii pas-pas yi di jaamu tey bu ñu nee da ngay taxaw nekk ci kanamu yàlla boo kàbbaree di julli dangay ngay taxaw ne yàllaa ngi ci sa kanam maanaam même boo imaginer wul lu physique lu taxaw am nga imaginer nga ni am na koo jàkkaar lool te buñ waxee yàlla sa xel ci loolu lay dem. loolu moo tax buy njëkk a ñëw ci ci ci maanaam ci tajal lii ci forme boobu bu ko defee gars yi dañ naan eh, yàlla nañu yàlla musal ci yow yàlla ñu wax la eh, yàlla nañu yàlla musal ci yow ñun fii mooy suñu place ñun daal ñu ngi fii duñ bouger mètre voilà. voilà duñ bouger meetar fii lañ ne suñu suñu borom dikkalee daañ ko xàmmee suñu suñu borom dikkalee daañ ko xàmmee voilà fa yati bu ko defee mu dikkee leen allah buur yàlla fi suurati ci meloon ak ci jëmm allati bi nga xam ne yaarifoon na dañ ko xam fa yaqulu bu ko defee mu ne ana rabbukum man mii maay seen borom fa yaqulu ñu ne ko ah anta yow rabbuna yaay suñu boroom fa yattabi'unahu ñu daat koy topp. Euh, hadis la bu wér mu ne akhrajahu solo na ko al Bukhari imaam Bukhari wa muslim ak imaam muslim wa Nasa'i al imaam at-Tirmidhi wa at-Tirmidhi wa qaala imaam at-Tirmidhi nee na hasanun mooy melo bi mooy bi nga xam ne moom daf koy daf koy faral di wax ci hadis yi. comme ni ñu ko gise woon ci ah ci Bulughul Maram bi wa Abdur Razzaq al imam as-San'ani rahimahullah wa Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa Abd ibn Humayd wa ak moom wa Daaraqutni moom tamit fi ru'ya ci téereem boobu mu tudd noonu mu tudd ar-ru'ya wal Bayhaqi al imam al Bayhaqi Abu Bakr rahimahullah fil asma te mooy al asma wa sifaat téere bi noonu an Abi Hurayra ñoom ñëpp solo na ko jël Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu solo na ko tam hmm? al-Bukhari mooy imam wa Muslim ah mooy imam naka Muhammad ibn Isma'il waaw al-Bukhari Muslim ibn ibn Hajjaj fi saxiixa yi maa ci seen ñaar wa Ahmad hmm? ibnu voilà Ahmad ibnu Hanbal ah, wal Haakim hmm? wa Abu Daawuda mooy Haakim mooy borom hmm? Mustadrak bi ah, Abu Daawuda borom sunan ah? bi voilà imaam Abu Dawud voilà ah? hmm? imaam Hakim mooy Abu Abdullah al-Hakim hmm? an-Naysaburi rahimahullah imaam Abu Dawud mooy Sulaymaan ibn Ash'as as-Sijistani ñoom ñëpp an Abi Sa'id mooy al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu voilà ñoom ñëpp solo nañ ko kon xadis boobu xadis la bu bu bu bu wér. xadis euh, bi faqat dëgg-dëgg kon asbata saxal na hadal xadis bi la xadis am na lu mu saxal de lam saxal annahu mooy naka moom buur yàlla taala ji kay ji lawo ñeel na ko tegallin ay feeñu ab feeñu ay fi suwara fi suwari ci jëmm yi maanaam kon borom subhanahu wa ta'ala ça pas dire que moom mooy physique bi dafa soppaliku yooyu loolu mooy différence entre ki sopp soppaliku parce que soppaliku borom subhanahu wa ta'ala daf ko defal Euh, lu mel ni jinne yi wala malaaka yi ñuy jël ay jëmm et cetera même am na ci nit ñi ñu ko yàlla may mais euh, maanaam di soppaliku ne mais borom bi subhaanahu wa ta'aala dafay def te jalli c'est-à-dire day def benn day am jëmm ju mu ba pare am lan feeñuwaay yu mu ciy feeñe comme euh, xam nga lu deme nekke tàkk-tàkk bi borom bi subhaanahu wa bi mu feeñoo yent yàlla Muusaa sam ci tàkk-tàkk bi maanaam du ne yàlla mooy tàkk-tàkk bi déedéet waaye tàkk-tàkk bi ci la yàlla feeñee maanaam defee tajalli maanaam ci la manifesté woo waaw daf cee feeñee maanaam mooy lan ci cee feeñal boppam ci ay turam ak ay meloom loolu lay tekki voilà looloo tax il ñu ñu yi entre loolu maanaam borom bi subhaanahu wa du yor jëmm waaye day feeñ ci jëmm ju ne moo tax yàlla day feeñ ci lu ne mbir mu ne yàlla da ci feeñ événement bu ne yàlla da ci feeñ voilà looloo tax ñu koy gis tamit ñu mën ñu koy gis ci lu ne ak fu ak nu ci nu ne ci nu ne mais ci nu ne voilà koy ñu koy gis fu ne ci lu ne ak ci nu ne borom subhaanahu wa ci lu ne lay feeñ loo gis rek mën nga cee gis yàlla maanaam ndax lan ndax feeñ ji mu feeñ ci ay feeñal ci loola ay turum ak ay meloom voilà ah voilà masalan tey. Euh, maanaam audio bii nii baat bii nii nii du du man mais sama baat sama baat la preuve bi lii la du sa du man du sama baat maanaam sama sama baat moo ci feeñe mais du sama baat luy lu koy firndeel li koy firndeel mooy noo ko man di partager mën nga ko partager ay fichiers yu dul jeex transmettre ko transférer ko ñu bari ñu bari dégg ko te doo te te te tout le temps te terewut day fekk man na waxatuma sax maa ngi noppi mais moom mu continuer di wax mooy ne sama baat moo ci feeñe mais du sama baat léegi la te pourtant ku wax danaan man de dégg naa la nga ne wala may wax dégg naa la nga ne te pourtant du man vidéo yi noonu la ki ngay gis ci vidéo bi du man déedéet sama image la mais pas man ah. Ah, ok hmm? Hmm? waaw du dëgg ki ngay gis ci sama image la mais du man moo tax borom subhaanahu wa taala feeñee ci lu ne moo tax ñu naan àdduna bi dara nekk fi lu dul yàlla maanaam te pourtant dañuy différencier entre yàlla ak mbindeefam yi parce que buñ nee yàlla rek a fi nekk dëgg la buñ nee euh, feeñuwaayu turu yàlla yi ak ay meloom rek a fi nekk dëgg la buñ nee yépp ay mbindeefu yàlla la dëgg la yépp wax yooyu yépp dëgg la comme tey bu ma jàkkaarloo woon comme rek tey boo ma doon seetaan ci vidéo ni ngay gisee ni ci boo nee man a wax nga dëgg boo nee du moom waaye image la itam wax nga dëgg du dëgg hmm. voilà yooyu non boo boo ci wax rek wax nga dëgg boo ci wax rek wax nga dëgg c'est-à-dire tey boo tax bu ma taxawee ci kanamu seetu su ma nee seetu bii kii may gis day jàkkaarloog moom nii ci seetu bi te lu ma def mu def ko. kii de man a ah, wax naa dëgg su ma nee du man itam wax naa dëgg ndax du man du man moom walla su ma nee man a day am lu muy tekki rek maanaam bu ma nee man a da ñépp dañuy xam ne li ma ci jublu rek mooy sama image la bu ma nee du man liñ ci jublu rek mooy du du man sama jëmm sama image la dañu daal di mën a wax ne wax naa dëgg lu dëgg moom li ci yéeme mooy moom ci boppam ñëpp d'accord nañ ci ne existé na ki may jàkkaarloo noonu ci seetu bi ñëpp d'accord nañ ci ne am na existence te kenn mënul weddi existence am lu tax parce que ñi ngi koy gis ba pare ñi ngi gis muy yëngatu di def leneen du dëgg mais nag mënuñu situer fan la nekk ci existence bi parce que nekkul ci ginnaaw seetu bi moom du dëgg nekkul ci biir seetu bi te nekkul ci sama diggante man ak seetu bi waaye feeñuwaay la tajalli la borom bi subhaanahu mooy def tamit feeñuwaayam mooy feeñu ci mbindeef yépp à travers lu ne moo tax façon bu nekk maanaam ci ci à travers lu ne lay feeñoo ku ko neex mu xàmmee ko ku ko xàmmee nag xam ne ah yàlla la loolu moom moo tax ci lu ne yàlla moo ci feeñu nga xam ko la ak nga ñàkk ko xam mais ci lu nekk yàlla mu ci feeñ soo ko xàmmeewee mooy yaa ngi nànd mooy yaa ngi commencé nànd yaa ngi xàmmee mooy arifa mooy xàmmee na kon maarifa loolu la moo tax gis nga xadis bi dina mu ne suñu suñu boroom dikkalee araf naahu daañ ko xàmmee maanaam nit ki xàmmee yàlla ci lu ne ci mbir yi kooku mooy aarif kii xàmmee yàlla ci mbir yi kooku lañuy tuddee aarif la ci ko dut xàmmee kooku moom mahjub la dañ ko yiir moom parce lu tax parce que mbir yi fi nekk ànd na ne nekkuñu fi dëgg-dëgg lu dul ne dafa fekk ne yàlla moo feeñu ci ñoom waaye malgré loolu xàmmeewuñ ko maanaam loolu moom moo tax ne maanaam ndax lan kiiraay yi borom dafa yéeme ndax kiiraay yi ci boppam maanaam moom ci jëmmi boppam maanaam ci mbir yi maanaam feeñu li muy feeñu ci mbir yi ci jëmmi boppam mooy ci jëmmi kiiraay gi moo tax mu doxale suñu digganteeg moom raay ba noppi yiir ñu raay bi maanaam ñun kiiraay gi ci jëm bopp sax duñ ko gis tellement que dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa yéeme dafa subtil latif aaya bi ñu ngi koy fàttaliku ñu ngi ko jeexale wa huwa latiful xabir parce que latif day tekki tamit ki nga xamante ne dafa dafa dafa dafa subtil maanaam dafa am dafa sew ay mbir voilà voilà voilà loolu tamit latif ci la bokk ci ci ci latif ci la bokk. Euh, loolu moo tax kon kiiraay yi borom bi subhaanahu wa teg suñu diggante maanaam yëpp ay kiiraay la képp ku ko gis yam ci loolu kese mooy ne yow dañ laa yër ku ko gis nag gis yàlla ci ginnaaw loola wala nga gis ko laataa ngay gis loola wala nga gis ko ànd ak ba ngay gisee loola yow yaa ci xam yàlla mu nekk kon ay niveau selon ban moment nga koy gis ngay gis yàlla ci mbir mi waaye xadis bi day dëggal ne borom subhaanahu wa dafay def kon feeñuwaay yooyu ci jëmm yi physique yi wa asbata te saxal na am na ma xiilahu ma am na ma xiilata ne an na nekk ne fii ma xiilata nekk na ci xalaatu ci xel xelu imagination kulla shaxsin képp kenn ci ci nit ñi suuratun ak maanaam jëmm boo xamante ne li rabbi ñeel na boromam subhaanahu wa koo xamante ne jëmm jooju ci la borom bi di defee tajal yi ci la koy feeñoo ngir mu mën koo xàmmee képp kenn ci ñun am na loolu ne buñ buñ tuddee yàlla rek am na sa xel ci lu muy dem laa yaarifuhu du mën a xàmmee yàlla illaa biha lu dul ci loolu ci jëmm jooju maanaam ne borom bi bu defee tajal yi ci jëmm jooju ci la koy xàmmee wa annahu teene moom yàlla te ne moom waa ji izaa ra'aahu su ko gisee moom yàlla taalaa kawe na mu fil aaxirati ca àllaaxira fii xayri ci lu ak haadihi suura bi leen jëmm boobu la jëmm allati muy jëmm jooju nga xam te ne i'taqadahu moom la am pas moom la fas ci xolam fii haa ci moom fi dunyaa fii ci àdduna falan ya'rifahu du ko xàmmee wa sayunkiruhu te da koy diingat dana ne ah non non non non gisaguma yàlla yàlla ñëwul gisaguma yàlla. hatta mbete yata jàllaamu feeñu ko allahu bur yàlla taalaa aji kaw ji lawoo ñeel ko fi suurati ci jëmm allati bi nga xamante ne i'taqadahu moom la am pas-pas alayha ci jëmm jooja wa arafahu mu xàmmee ko fiiha ci jëmm jooja wa ala ci kaw lii nag fa inna li wér boor mooy asaasa suluki maanaam euh, cëslaay mooy fondement wu sóobu sóobu gi fis as yu waa alu tasawuf di def yëpp huwa mooy kashful xijaab wuññi kiiraay gi fi duniyaa fii ci àdduna maanaam mooy nga wuññi kiiraay gi fii ci àdduna balaa àllaaxira alaamaa ci kaw li nga xamante ne awdahnaahu leeral nañ ko yooyu leeraloon nañ ko ci jotaay yi weesu ak it ci tàmbali jotaay gi leeral nañ ko tamit maanaam mooy ak léegi rek sax jot nañ ko wax mooy kiiraay boobu borom subhaanahu wa ta'ala di génne di wuññi de telle sorte que lu nekk ngay gis ni ci borom subhaanahu wa di feeñee ci lu nekk. ci kaw loolu ci ngay xàmmee ne ah d'accord maanaam moo tax yoonu tasawuf yépp pour lool la pour que. ngay gën di affiner xàmmee goog ngay xàmmee yàlla gis gi ngay gis yàlla ci lu ne ci fu ne ak ci lu ne e, xew-xew bu am mbir mu am nga nga gis ci yàlla par contre bànneexu bakkan yu fees bell ci xol nit ki wala ay euh, wala ay euh, ay euh, lënt-lënt ay wala mooy ak lënt-lënt yi yooyu ñooy waral ba nit ki du mën a xàmmee yàlla sinon dara nekku fi lu dul moom comme li al imam ibn Ata'illah wax rahimahullah bi mu naan min alaamati qahrihi subhaanahu an hajabaka anhu bima laysa bi maw bi mawjudin maa bokk na ci maggaay maam lii man lii wane borom subhaanahu wa ni nga xamante ne noonu la amee euh, euh, kattan ak sañ-sañ mooy le fait que mu lay yiir wëllif ko wëllif boppam ci loo xamante ne en réalité existé wul réellement ànd ak moom parce que réellement dara existé wul lu dul yàlla mais yow sa xel moo lay wan ne yi ngay gis yi yi ngay mos yi ngay laal yi ngay daj yi ngay yëpp en leneen la mais en réalité yàlla rek ka fi mësa nekk voilà mu ngi mel ni tay bu ma jàkkaarloo woon ak seetu bi di gis sama bopp ba pare jàpp ne keneen la. comme xale yi li leen dellu xale yi bu ñu gisee seen bopp ci seetu bu ñu nekkee xale yu ndaw ndaw duñ xam ne ñoom en fait ñoom ah duñ xam ne ñoom la dañuy foog ne keneen la beneen xale la lay foog loolu mooy dal moo dal ñu baree baree bari ci ñun dañuy gis tout temps yàlla la ñuy gis tul le temps moom lañ amal affaire mais jàpp nañ ne leneen la maanaam loolu li muy tekki nag. tekkiwut dañuy dàq nekk mbindeef fi comme ni ñu ko waxee sànq waaye li muy tekki mooy ne ci lu nekk yàlla moom moo koy moo moo ko feeñal boppam maanaam masalan euh, bu ma téyee par exemple kaas bi ma gis ne borom bi subhaanahu wa taala euh, maanaam ma gis ne moom am na existence su kaas bi xam nga fi mu doon mënumaa wedd ne kaas bi existe na ce qui veut dire que ni yàlla moo ko sàng meloom moom mooy meloom existence mooy al wujud parce que yàlla mooy nga xam ne existence cosaan maanaam dafa dafa nekk cosaan ci moom te dafa nekk lu war ci moom kon yàlla sàng na ko meloom boobu mooy bu kon bu ma gisee lu existe rek sama xel ci li mu war a njëkk a dem mooy voilà et que yàlla melo boobu moom la ko yàlla sàng moom la ko yàlla melal moo tax mu existe bu ma gisee mu taxaw ma ne ah kii de ak form bi nit de dafa am cosaan ma gis ne yàlla mooy alxaaliq mooy ki ko bind amal ko ci dara kon ma ne ah kon meloog xalq maanaam sifatul melo mbind am na ci moom bu ma gisee mu am forme moo ne ah al musawwir yàlla miy jox forme lu ne moo ko melal nii bu ma gisee ne ah rafet na de mooy aljamil yàlla mi nga xam ne mooy ki rafet ki moom moo ko feeñu ci moom moo tax mu rafetee ne maanaam toppal loolu ci lu ne plus nag ngay gën di am sew sew ci di gis yàlla ci lu ne plus ngay gis melo yàlla yiy feeñ ci lu nekk et muy gën di bari ak di gën di gaaw rapidité bi ci lu ne muy gën di bëri mais muy gën di gaaw par contre soo yëgadee la boo amee ghafla mooy da ngaa yëgadi mooy insouciance wala distraction lool day waral mbir yi di romb mbir yi di xew te doo gis yàlla abadan ci mbir yi loolu moom loolu moom moo ko indi loolu ak yëgadi la moo ko indi ngay ngos dara muy am lu muy saf nga jàpp ne leneen la lu bokkut ak yàlla fekk ne yàlla mooy feeñal ay meloom ci loolu yépp yow amul dara looy gis looy daj looy mos lu dul ne yàlla façon bu nekk mi ngi la ciy feeñoo di la wan nekk maanaam li mu créé façon feeñoo nii mooy comme li wolof yi di wax rek euh, taal bu bu tëwee tàkk wàllu gu lañ koy xàmmee maanaam wàllu gu nekk la la yàlla di feeñoo pour nga man ko xàmmee moo tax nga gis awaam yi awaam yi lu ci bari ci ñoom. léeg-léeg danañ xàmmee yàlla ci dara mooy bu ñu amee problème mu rëy rëy rëy rek jékki-jékki rek solution dikk mu ne ah yàlla dikk na oh yàlla yàlla maanaam booba gis nañ yàlla mais avant loolu gisuñu woon yàlla alors que aarif bi nag mooy ki nga xam ne moom kiira yi dañuy denc moom ba nga xamante ne ci lu ne lay gis yàlla maanaam mu am problème bu rëy mu faju wala boog parfois sax problème yi mooy tax waa ji gis yàlla awaam ah, yi ñoom noonu la suñ amee problème wala ñu am xéewal bu rëy rëy rëy rëy rëy jékki-jékki rek xéewal bu rëy rëy rëy rëy ñëw rek ñu daal di yàlla yàlla yàlla dikk na ne wuu yàlla yàlla baax maanaam ñoom baaxuk yàlla feeñ ni mu leen feeñoo ci loolu lañ ko mën a gisee maanaam fekk xéewal bu rëy ñëw ñu doog a xam ne maa ñu doog gis ne yàlla baax alors que aarif bi moom ci lu ne lay gisee ni yàlla bi ci lu ne lay gisee ni euh, yàlla mat ci lu ne lay gisee ni yàlla rekk am kàttan xam nga ah, ah maam mi bi moom balaa moo mën a gis yàlla maanaam ne yàlla par exemple am na kàttan mu teg koo natt bu tara tar mu teg ko lu diis diis mu ne jaam du dara jaam du dara maanaam moom moment boobu lay comprendre ni que ni jaam du dara et yàlla moo moo màgg. mais en temps normal la ko aarif bi di xam moom aarif bi en temps normal maanaam bu dara xew ci lay xam ne yàlla mag maanaam bi moom par exemple bu gisee jant bi jóg ak so moom du ci gis dara moom jàpp na ne jant bi jóg na bon jant bi jóg na waaw jant bi sona bon li gën a màgg lim ciy gis mu ah jant bi sona ah kon de timis jot na loolu mooy li gën a màgg lim ciy gis alors que aarif bi moom bu gisee jant bi soo kiimtaan gu rëy lay doon ci moom kiimaan gu rëy rëy lay doon ci moom subhaanallah jant bi so na maanaam moom da day day il est fasciné parce que day gis kiimaanu yàlla gi ci loolu voilà moom day gis kéemaanu yàlla ci loolu et loolu chaque jour la koy dal voilà chaque jour dina gis ne ah soo jant bi de kéemtaan la ngelaw li upp na mu kéemaane lool ci moom gis màggaayu yàlla à travers lool gis ay tuuru yàlla yu bari ci loolu ak ay meloom après nag am na yeneen mbir yoo xamante ne yeneen stade yoo xam ne ci lu day gis turu yàlla mel ah, ba pare yàlla da koy da koy wuññi yeneen i réalité yoo xamante ne nitu simple yi ñoom it duñ ko gis souvent. donc yoonu tasawuf pour mën a dig yegg ci loolu la. dégg nga yoonu tasawuf fi mu ñu baree bari boo leen ko laajoon fi mu toll yoonu tasawuf ñu baree bari dégg-dégg gi ci am rek mooy ah man day comme que soobu naa ci yoon yi daal maanaam pour ñoom sax day tax ñu teggil leen léeg-léeg yenn yenn jaamu yàlla yi. parce que boo defee yenn jaamu yàlla yi sax ñu jàpp ne xanaa yow ak ibaadu nga maanaam euh, loolu mooy vraiment xamuñu luy tasawuf du tout. mais yoonu tasawuf ngir mën a yegg ci wuññi kiiraay googu la te moo tax baasu tasawuf baasu tasawuf mooy li yeneen bi wax ne sallallahu alayhi wasallam i'budu an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun fa innahu yarak mooy ne ngay jaamu yàlla comme si yaa ngi koy gis parce que gis yàlla boobu mooy objectif bi te xam ne boo ko gisul moom mi ngi lay gis ki nga xam ne day gis ne yàlla nga koy gis ci lu ne moom it muy gis yàlla ci lu ne kooku du mooy yàlla maanaam doo dem di bi mooy yàlla fekk li nga koy def yow yaa ngi nii di ko gis di jàkkaarloog moom di ko di ko moy man te ne loolu ah. nit sax boo gisee sax doo doo ñëwee mooy patron bi bu fi nekkee da ngay gis gars yi dañuy gën a gën a redoubler d'effort parce que patron bi mu ngi fi voilà. dégg nga mu ne saxa wér na an rasulillah jëlee ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu nee na inna li wér wóor mooy wur yàlla qaala nee na man képp koo xam ne aadaa noonoona lii ñeel ma wala yéen ak parandoo wala ñu faqat dëgg-dëgg aadantuwu tëkku naa ko bil xar ci xare nee naa ko saa waay déclaré naa la guerre loolu mooy da koy alal loolu moom yaakaar naa ne jarul ñu ñu koy commentaire waaye wa ma taqarraba du sàkkoo jegeñu ilayya jëm ci man abdi sama jaam bi shay'in ci dara ahabba bu gën a sopp ilayya ci man mimma ci li nga xam ne iftaratu moom laa farataal alayhi ci kawam waaye wa ma yazaalu du deñ abdi sama jaam ya taqarrabu muy sàkkoo jegeñ ilayya jëm ci man bi nawaafili ci ay naafila hatta mbete uhibbuhu ma sopp ko fa iza waaye saa yoo xamante ne ahbabtuhu sopp naa ko kuntu may doon samaahu dégg-déggam alladhi bi nga xam ne yasma'u moom lay dégg bi ci moom wa basarahu nekk gis-gisam alladhi bi nga xam ne yubsiru bii moom lay gisee wa yadahu nekk loxom allati bi nga xam ne yabtashu moom lay dóore laala bi haa ci moom wa doon tànkam allati bi nga xam ne yamshi moom lay doxee bi haa ci moom xadis boobu mooy xadis bi nga xam ne euh, bu siiw la moom mooy cosaanu cosaanu wilaaya maanaam xadis bi rek doy na en fait ku ko xam sóobuwaay yeeg yëpp maanaam lépp mi ngi ci xadis bi définition wilaya li caractériser wilaya naka lañ koy maanaam ban yoon la ñuy jaar pour yegg si ci wilaya ak nan la ñuy def ba yegg ci yàlla maanaam ak liy wër-wërloo ci loolu yëpp xadis bi da ko tënk. dafa bokk ci kiimaani yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy li mu wax ni ooteetu bi jawaamil kalim dañ ma jox kaddu yi nga xam te ne dafay dajale te matale benn kaddu lay doon mais day dajale te matale moom daf ko wax mais mu dajale te matale dafa dajale te matale ci buntu wilaaya lan mooy wàllu lu ñu koy xàmmeewe lan mooy caractéristique am naka lay naka lañuy def ba man ci agsi et cetera ak it niveau yi kawe solo selon yi ban niveau maanaam naka la nit ki di dem ba moom ci jëmmi boppam xoolal yàlla nekk bët bi muy gisee nekk nopp bi muy déggee gisee loolu nekk loxo bi muy laale nekk tànk bi muy doxee maanaam nekk sax xelam kon nekk xolam nekk lépp. ce qui veut dire moom fonction yooyu yëpp existé par moom mais fonction yooyu en fait yàlla daf ko fee teg di agir à travers loolu ce qui veut dire nit kooku nekkatut nit moom kese dafa jeex ci yàlla ba pare. wëlbatiku saxaat ci yàlla maanaam dafa jeex ci yàlla yàlla wëlbatiku maanaam ba pare wëlbatiku saxaat ci yàlla mooy ne yàlla génnewaat ko mu taxawaat nekkaat nit mooy comme comme ku dee dundaat comme phénix bi rek ku dee dee après renaître moom it noonu lay def dafa jeex ci yàlla ce qui fait que yàlla daan koy amalaat maanaam taxawalaatal ko nekk nag moom di nekk moom yàlla ci boppam nekk à travers moom moo tax mu ne maay doon dégg-déggam maay doon gis-gisam ah, may doon loxoom maay doon tànkam te xam ngeen ni yooyu tuddut làmmiñ ngir évident bi muy évident après ak xel et cetera ak xol ak lépp rek voilà ba pare yooyu ay xeeti dégg-dégg yu wu yu baree bari la am. ak it xeeti karaama yu baree bari yi mën a def à travers loolu ndax ki nga xamante ne yàlla mooy gis-gisam kooku lan la mën a të gis ko amatul ki nga xam ne yàlla mooy nekk dégg-déggam kooku amatul dara lu muy të ci mën koo dégg ki nga xam ne yàlla mooy kàttanam kooku amul lu muy lu muy lu muy lottu ci def ko ki nga xam ne yàlla mooy làmminam amul lu muy lottu ci bu bëggee mu am mu am et cetera bu ko waxee rek day am et cetera ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yi nga xamante ne nit ki ngir ne eh, ak ma maanaam xadiis bi dafa dafa kéemaane ci matale. dafa kéemaane ci matale gi matale buntu wilaaya ak mboolem liy wër-wër loo ci waaw euh, kon mm, xadis boobu kon euh, rawaawul soronok al Buxaari mooy al imaam wa Ibn Hibbaan ah, fii saxee ci saxiixam wal Bayhaqi al al Bayhaqi fi sunan ci sunanam an Abi Hurayra de Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu wa rawaawu soronok tamit Ahmad mm, wal Haakim Abu Ya'la Tabaraani fil Awsat ah wa Abu Nu'aym Abu Nu'aym tamit fi tibb téere boobu wal Bayhaqi moom la Bayhaqi fi Zuhd téere boobu wam na Asakir ñoom ñëpp an ummul mu'minin la jël sayyidat ummul mu'minin sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha wa rawahu solo na ko itam Ibn Sunni fi tibb ba tey an Sumay an an Sumayya wa Abu Ya'la moom tamit voilà Abu Ya'la tamit solo na ko an ummul mu'minina jële ko ci ndey way gëm ni sayyidatu Maymuna radiyallahu anha at-Tabara wa Tabarani solo na ko fil kabiri ci mooy moo jamal kabir naan Abi Umamata mooy al ah Abu Umamata al hmm, al-Bahili radiyallahu anhu hmm? 152 yaa ngi dégg moo tax mu ne faal ndax baadama ginnaaw bi nga xam ne aw sala jokkale na allah bur yàlla taala aji kaw ji abdahu jaamam ilayhi jëm ci moom wa haqqaqahu te mu saxal dëggal an ci moom annahu nekk moom jaam bi alxaq mooy buur yàlla biy dëgg ah ne moom yàlla bokk subhaanahu wa haqqaqahu mu wéral ko ci moom ne annahu moom yàlla alxaqu mooy buur yàlla bii dëgg moom rek kay dëgg gi mislama kéem la nga xam ne xaala wax na ko taala moom buur yàlla aji kawe ji sourate Fussilat ayat 53 mooy aaya bi ko jeexal bi mu naan sanurihim xelsef na leen a wan ayatina suñuy kéemtaani suñu aaya yi fil afaqi ci gox yi wa fi anfusihim ak ci seen bopp xattaa mbéta ya tabayyana mu bir lawum ñeen leen annahu nekk moom yàlla alxaq mooy dëgg awalam yak fi xanaa doyut bi rabbika ci sa borom annahu nekk moom yàlla bu dul dara du dara itam shahidun ku seede la ala kulli shay'in ci dëkk lépp ku la bi subhaanahu wa maanaam nit ki bu demee ba yegg foofu mooy ne borom subhaanahu wa ta'aala jokkale na ko ci boppam te bu boobaa daf koy wan kéema comme li mu sa rek sanurihim aayaati kéemtaani yàlla yi ak maanaam yàlla daf koy wan boppam à travers lu ne ci gox yi mais ci boppam tamit ba leer ko ni moom yàlla moom mooy dëkk te lépp la seede moo tax boo demee ba yegg foofu nga xam ne da ngay jeex tàkk ci yàlla ba pare saxaat ci moom mooy am fanaaw bi ba pare amaat baxaaw bi da daal di nekk koo xamante ne dangay ngay seede lépp ngay daal di seede comme ni borom subhaanahu wa ba pare da ngay am da maanaam da ne ataraaw xanaa gisoo ne yu'iduhu da koy delloo siwaat li yamurra ngir mu romb alal manaziri ci mbooleem jaar-jaari al barzax ala manaziril barzax si yëpp mu jaaru waayu barzax yi wal axirat ak al axirat marratan uxra beneen yoon maanaam ataraahu ndax danga ko gis yu'iduhu mu koy delloo si maanaam ku yàlla dem ba ba melloo noonu ba nga xam te ne yow léegi ci lu ne ngay gis yàlla fu ne ngis gis yàlla ci lu ne ngay gisee yàlla dem ba nga xamante ne yàlla ci boppam moo mujj a doon bët maanaam dégg-dégg gi ak gis-gis gi sa loxo sa tànk moo mujj a doon sa lépp nga mujj a doon maanaam yow sa lépp yàlla la mujj a doon ngay gis yàlla fépp di ko gis saa su ne est-ce que foog nga ne yàlla dana la jëlaat nan la dalay delloo siwaat ngay rombaat yeneen état bi nga xamante ne balaa ngay yegg foofu la waroon a am parce gis yàlla googu mi ngi amee normalement bu gaa duggee àjjana ba dem ba ci kasit bi àjjuma ji ci la ñuy gisee yàlla léegi nag ki nga xam ne moom àdduna bii la réaliser loolu kooku yàlla du ko delloo si mu ne wala àlla xëy na fii maa kul naa fii maa nekk na ci lii nga xam ne kul naahu wax nañ ko xunaaf yi sarxa waxu li xawli ñeel waxu man ka nga xam ne te nitu yàlla ya de xaala waxoon na law wasalu ay bu ñu jog ko yeggoon maarajaxu bu ñu dellu si bu sos ba yegg rek bu ñu dootu dellu si ku yegg non foofu nangeen xam benn affaire yàlla ku fa yegg dootul dellu booy feeg yaa ngi dellu si rek mooy yegg ko voilà dootul dellu si ngay dem après foofu ngay nekk voilà jokk nga ci moom jeex dootul si fini. waaw moo tax ku jokk ci yàlla rek voilà te yegg googu ci yàlla mi ngi am ci loolu ci lu liñ wax léegi mooy dema dema dem ba nga xamante ne non seulement da ngay gis yàlla ci lu ne da koy gis à travers lu ne ci lu ne kiiraay yi dañuy yëkkatiku maanaam boo déggee kiiraay yi yëkkatiku ne euh, loolu mat naa leeral parce que ñu bari bari dañuy dégg kiiraay yi yëkkatiku nañ mais lañ koy firé pour ñoom mooy euh, dañuy gis ay ay affaires yu extraordinaire ci jaww ji dañuy gis yu naaw di gis yu ci euh, bu ñu la gisee xam li ngay xalaat ah, boo waxee ñu ñu wala bu ñu la gisee xam kañ nga juddu kañ ngay génn àdduna ak yu demee noonu loolu loolu taxu loolu loolu taxul ñuy wax kii raay yëkkati ku de xam nga loolu kas yenn yi la rek loolu kiiraayu loolu kashfu la rek boo xamante ne euh, ñoom njabarkat yi mën nañ koo am kuy woote woo ci yàlla mën na koo am ku ci woote woowut mën na koo am loolu moom mbir la moo xam ne parfois sax ajuwul ci nit sax da koy juddu fekk da koy judduwaale fekk yéeféer la xeetu xeetu yu mel noonu nit sax mën na koo judduwaale fekk yéeféer la juddoo ci yéeféer dee ci yéeféer te saa yu la gisee xam li xam li ngay xalaat su la gisee xam fi nga dëkk xam fa nga jóge xam ni nga tudd xam na nga sant parce que loolu benn faculté la buy nekk ci nit saa yu ko neexee comme muus ni mu amee maanaam muus intelligence intelligence am na ñoo xam ne dañoo am intelligence bu extraordinaire boo xamante ne dafa weesu intelligence nit simple ak yeneen ak yeneen loolu dëgg dëgg taxul ñu wax maanaam yoonu yàlla bu ñu koy wax ay day gis te kiwul lool de comprendre ngeen yoonu yàlla bu ñu naan diw day gis wuññil lañ ko am na kas tekkiwul lool de li muy tekki mooy kiiraay yi nga xam ne moo dox sa digganteek ngay gis yàlla ci lu ne kiiraay yooyu yëkkati nañ ko loolu lay teg mooy xaqaa'iq yi réalités yi seigneuriales yi xaqaa'iq ak sew sew yi ñu àndal daqaa'iq ak lataa'if yi mooy subtilité yi sew sew yooyu borom bi subhaanahu wa ta'aala yëkkatil na la ko nga koy xàmmee di ràññee bu boobaa loolu mooy yëkkati nañ kiiraay yi te loolu moo tax ñuy sóobu voilà yaa ngi gént géntoo loolu garawul amul problème yaa ngi gis ak gisoo loolu garawul li am solo mooy yoon wi nekk ci te boo demee ba yegg ci yàlla rek ngay ne maanaam mooy lan mooy yow dootoo gisati lu yàlla soo gisee yàlla la soo xalaatee ci yàlla ngay xalaat soo waxee ci moom nga jële di wax te ci moom ay ci ay mbiram ngay wax tamit soo doxee ci moom nga jëm soo taxawee ci kanamam nga taxaw soo déggee ci moom nga déggee te moom ngay comprendre rek loolu nag mooy yegg nga ah voilà loolu nag ku fa yegg du dellu si wax <coughs> voilà loolu la mais mais voilà bu ko defee nag xaqaa kii borom bi nag mooy tànn lu ko neex ci domaine xam-xam yi mu ubbil la ko nga xàmmee nga xam ko ci domaine yooyu ràññee ko bu ko neexee mu am yenn yum la nëbb ngir ne moom borom bi subhaanahu moom mooy ki mat moom mooy ki mat mooy ki xam-xamam daj lu ne subhaanahu wa après mais euh, ci ci loo nekk de toute façon képp ku ci kuy cheminer en cours de route di nga am ay voilà ci yooy ci borom subhaanahu wa taala yu mu lay wan yooy xam ci yooy daj waaye yooyu yëpp yooyu yëpp amul benn benn benn bu la war a amul amul benn bu la war a yitteem xam nga tey boo exemple boobu di nga doon joxe sàng ci kuuru mag ñi gis nga tey bu ma doon bu ma jëloon sama oto di dem Paris wala Marseille wala feneen ci yoon wi day am ay aire d'autoroute même si aire yi après da ngay taxaw mais bu dee saa yoo rombee benn aire gis lu la fasciné rek nga taxaw doo continuer mukk am na ñoo xamante ne bi ñu commencé sóobu ci yoonu yàlla. day am ay mbir yoo xamante ne ñoo leen fasciné parfois mbir yi àdduna sax lay doon borom subhaanahu wa ta'aala par exemple tàmbalee leen ubbil wërsëg waa ah, ñu ne man de sikar sàngam ba mu ko defee sama affaire baaxoon na xaa maanaam amoon naa xaalis dama doon wut liggéey am naa ko maa ngi doon euh, dox nangam mbir ma lijjantiku na yooya yitteel leen nag ba tax ñu yam ca loola occupé tuñ ci yàlla ce qui veut dire léegi lu ñuy sikkarati rek mooy est-ce que day joxe nàngam voilà loolu mu nekk benn mbir ñeneen ñi dinañ weesu foofu di continuer waaye après monde jinne yi la ñuy dugg monde jinne yi monde et cetera affaire entité loolu fas yi fasciné leen bañ taxaw foofu nekk ci loola rek. comme ni nit ki di demee ba ci ci ci air bi rek alt bi daal di taxaw gis affaire yi rek daal di bàyyi teg gaare oto bi léeg-léeg sax ñu dem bu caabi ji nekk foofu nag léegi di kii comme nekk ci tobagan yi di kii nekk di kii <laughs> di foofu foofu léegi continuer tuuti noonu tamit lay dalee nit ñi ñiy soogu ci yoonu yàlla ñu bari loolu da leen di dal loolu tax dem ba ca cat ga loolu moo jafe ci yoonu yàlla. parce que ñu bari dañuy départ ndoo top départ acca ñépp dem ku nekk teg teg na oto bi ci autoroute bi ñuy daw waaye gars yi bu ñuy romb kii air yi rek ñuy jàdd di jàdd di toog voilà voilà di toog am na nag ñoo xamante ne la leen fasciné mooy monde lu mooy leer yi secret yi saa yor naa secret sàngam waaw yëg naa ci secret sàngam xam naa tur sàngam xam naa nàngam finalement seen yoon yëpp ñu yamale ko ci loola fasciné loolu fasciné leen am ñoo xam ne maqaama yi la fuñ tollu saa yi ban maqaama nga nga tollu temps yi ak en fait parfois sax ñoom duñ xam ne ndekete départ guñ ñu foog ne départ nañ foog nañ ne yegg nañ fekk départ guñ mais ñi ngi jàpp ne ñoom ñi ngi yegg dem nañ te bokk na ci li leen di nax mooy la fait que ñuy dégg nitu yàlla yi di wax ci benn ay xeeti maqaama wala ñu koy liir jàpp ne ñoom yegg nañ foofa loolu it beneen mbir la bu leen di daal ñu fasciné wu ci maqaama yooyu ak mbir yooyu ba tax duñ demati fenn duñ continuer seen yoon wala ñu yegg yenn maqaama rek ak maqaama bi fasciné leen ñu jàpp ne yegg nañ fekk nag départ fekk ci maqaama yu njëkk yi sax lañ ne waaye dañoo foog ne yegg nañ parce que dem nañ ba am lii gis nañ lii nekk nañ fii ñu jàpp ne yegg nañ voilà fekk maqaama yi looy gën di dem voilà fekk maqaama yi looy gën di dem ci yoon bi ngay gën di voilà la lan mooy problème bi waaw kii mi ngi am na batterie fukki bi ah d'accord baax na ñoo yi looy gën di dem ci yoon wi di gën di ah di gën di gis ay mbir yu la mën a fasciner ci maqaama yooyu et cetera mais yooyu yëpp ku muus du def objectif yooyu yëpp yàlla rek lay def objectif am voilà lu mën a gis rek da koy jàppee comme air yooyu rek non lii du sama objectif parfois sax jarul mu fay taxaw ah bu mu taxaw na dem bon bu soxlaa jàdd mën na jàdd ci air bi ngir mën a noppalu tuuti féex lu jël ndox naan tuuti kafe jëlaat otoom demaat mais bu mu fa taxaw.